abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wassalaam fil baabil ishriin wa salaasimi'a aw salaasimi'a wa ishriin baabu taxriimi qawli shaahan shaah lissultaani wa gayrihi walillahi alhamdu walminna kon ci suñu jotaay bi ñu génn euh, jeexaloon nañ chapitre trois cent dix-neuf ndax baabu karaahati an yas'ala al-insaanu bi wajhi llahi azza wa jalla gayra al-janna wa karaahati man'i man sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bihi walillahi alhamdu wal minna xadis bi nga xam ne moom lañ mujj woon gis moo doon xadis mille sept cent vingt-trois mu ne woon wa an ibni umara radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama man istacaada billahi fa aciiduhu banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer nag chapitre bi ci tegu muy chapitre trois cent vingt chapitre trois cent vingt muy salaasu mi'a euh, mu ne baabu buntu taxriimi xaraamal ñu ngi ci kitaabul umuur almanhiya anha ba léegi xaraamal gu ñu xaraamal qawli wax nit ku wax bi wax naan di shaahan shaah li sultaan wa ghayri mooy di woote ki nga xam ne buur la wala président la wala njiit la di ko woowe shaahan shaah shaahan shaah nag euh, làkku perse la comme niñ koy gisee ci xadiis bi ci biir xadiis bi muy indi fii shaahan shaah moom la gaa yi doon woowee kesrowee waaw kesra kisra menn kesrowee moom dañ ko ko doon woowe waaw shaahan shaah <laughs> le roi des rois waaw buuri buur yi loolu xaram gu mu xaram baabu taxrim yi dane loolu dafa xaram moom amul siba nga ñëw naan roi des rois waaw bëgg jayum buur xaw ma looy xaar ci moom wala wax lu ko neex ah nga tax nga naan ko nga koy woowe ngeen koy woowe shahan shah malikul muluk mooy loolu lu roi des rois mu ne xaraam gu ne loolu waaw xam ak buur la wala njiit la wala président la ku man di doon ngeen koy woowe le roi des rois <laughs> mu ne li anna maanaahu al imaam al mu ne ndax maanaawam mooy malikul malikul muluk maanaawam mooy buuri buuri wala yuusafu bi daalika gayrullah subhanahu wa te mu ne loolu kenn du ko melale mbindeef kenn du ko melale kenn ku dul yàlla mi nga xamante ne moo màgg te kawe waaw moom kese lañ war a melale melo gi waaw malikul muluk kooku mooy yàlla léegi nan la mbindeef mën a taxawe nga koy woowe léegi nag dinañ gis ci xadis bi mooy soit moom moo tànn boobu comme ni gars yi di def bu nekkee buur tànn loo xam ne mooy seen ni leen di woowe <laughs> ñu fal la dara nga tànn yow ban titre ngay yor moom lañ lay woowe di ko cacheté di ko bind say enveloppe te moom la leen ñuy woowe am na ñoom dañ koy tànn am ñoo xamante ne ni tànn ñu ko mais nit ñee leen koy woowe waaw du lu ñu tànn de ci njaal bi mais nit ñi dinañ ko woowee ñu gërëm ko loolu lañ loolu lañ tere loolu moo xaram mais bu dee nit ki dañu koy woowee mais bëggu ko mu koy tere mais gaa yi di continuer loolu nag affaire gaa yi la voilà fii mooy soit nga utal ko sa bopp walla ñu la koy woowee nga far gërëm tur bi bàyyi ko noonu di di xoggale ko di wane ne ah ah maay moom <laughs> léegi al imaam al nawawi rahimahullah fii benn xadiis dong la fi indi. waaw buntu yu gàtt la ñuy nekk nii rek waaw di avancé insha allahu taala ci kitaabul umuur almanhiyi anha muy indi hadis mille sept cent vingt quatre wane an abi hurayrata radiyallahu taala anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna axna'a ismin inda allahi azza wa jalla rajulun tasamma malikal mamlak muttafaqun alayhi qaala sufyaanu bnu uyaynata rahimahu allahu taala malikul amlak mislu shaahan shaah mu ne kon xadis bi mooy benn bi nekk fii ci buntu bi moom kese la fi indi mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi alxafidu dawsiyu radiyallahu taala anhu an innabii muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna axnaa ah gis nga tur bi gën a bon <laughs> bi gën a torox gën a wàcc ah bi gën a suufe waaw inda allahi fa yàlla tur bi gina a torox gën a fa yàlla xam nga mooy ban tura xam nga mi nga xam ne moo màggata te moo tedd te màgg mooy rajulun turu waay la joo xam ne tasammaa waa joo xam ne moom tasammaa dafa tudde boppam <laughs> waaw jël comme titre wala tudde boppam malikal amlaak ne moom mooy buuri buur yaa ngoog ñu naan buuri buur yaa ngoog <laughs> fu romb ñu naan buuri buur yaa ngoog waaw ñu naan buur buux yi aujourd'hui yàlla yi nàngam ak nàngam <laughs> wal iyaazu billah mu ne gis nga tur boobu mooy tur bi gën a wàcc bi gën a torox hmm? bi nga xamante ne nii euh, mooy bi gën a tar ak mbon ak gën a suufe mooy ki nga xam ne daa tudd daa tudde boppam te gën a ñaaw li nga xam ne mooy malikal amlak mooy malikul muluk rek <laughs> mu ne uh, muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamul Buxaari na ko noon al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo mu ne qaala Sufyaan ibn Uyayna mu ne al imaamu ibn Uyayna rahimahullah rahmatan waasi'a bokk ci ñi nga xam ne ñoo solo hadis bi <laughs> mu ne. Euh, comme niñ koy gisee ci biir taxrij bi insha allah mu ne malikul amlaak gis nga kàddu googu di buuri buuri mislu mu ngi mel ni loolu yeneen saa saa shahan shah mooy ca persia waaw fële ñoom kañuy woow mooy kàddu googu rek waaw pour walla ne làkk bu ñu ko man di wax c'est la même chose c'est pas que arabe kese lañ ko tere ah <laughs> non boo ko tuddee en wolof waxi ko ci wolof lépp c'est xaram kon nag xadis baa ngoog léegi njàngat bu njëkk mooy taxriiju xadis bi xadis bi ana est-ce dane muttafaqun alayhi est-ce al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn ñoom doon ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad solo na ko ci euh, ñetti bërëb la ko ci ñetti termes yu wute. Eh? ñetti kàddu yu wuute ko gis insha allah naka noonu al imaamu Abu Daawuda seen mbokk taalibi seen taalibi ñoom ñëpp muy imaam at ah, Muslim ah, Abu Daawuda seen taalibi bi di imaam rahmatullah alayhi tamit daal dina koy solo kon nii ñoo ko solo wallahu taala a'lam al imaamu al-Bukhari rahimahullah di kitaabul adab baabu abghadil asmaa'i ila Allah akbar buntu teggini téereb teggini buntu tur bi nga xam ne moo gën a la borom bi gën bañ muy gën bañ fa yàlla hmm? mu ne xaddatana ali ibn abdillah qaala mu ne xaddatana nettali nañu ali ibn abdillah di xayatul waadi abul hasan albasri as di ali ibn abdillah ibn jaafar ibn naji' ibn bakr ibn sa'd as-sa'idi mawla abul hasani rahimahullah gane addina 161 génn addina 234 rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sufyan mu ne kii nettali moom Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawla Abu Muhammad al-Kufiyu al-Makkiyu rahmatullah alayhi ne woon sëriñ waa Hijaz moom imaamu Malik rahmatullah alal jamii gane àddina 107 génn àddina 198 moom moo net moom moo firee mbir ma ca ne Perse yi loolu ñuy wax noonu mooy loolu la Shahanshah mu ne an Abi Zinad yi moo ko jëlee ci Abu Zinad di Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdirrahman al-Madani si woon ci Abu Zinad Abu Abdirrahman nag moo doon dàkkantalam gane àddina 64 génn àddina 130 am na wuute an al-A'raj rahimahullah mu jële ci al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud ñi ne Abu Muhammad la ñi ne Abu Hazim al-Madani génn àddina 117 rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jële ci sayyidina mawlana al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa arda wax nañ la nag turam dañ ci wute lu bari ñi ne Abdurrahman ibn Ghanm ñi ne Abdullah ibn Aid ñi ne Abdullah ibn Amir ñi ne Abdullah ibn Amr ñi ne Sakin ibn Wazma ñi ne Sakin ibn Sakin Sakin ibn Wazma ñi ne Sakin ibn Mul ñi ne Sakin ibn Sakhr ñi ne Amir ibn Abd Shams ñi ne Amir ibn Umayra ñi ne Barir ibn Ushruqa ñi ne Abd Nuhm ñi ne Abd Shams ñii ne Ganm la am na ay wuute wallahu ta'ala alam génn àddina l'an cinquante-neuf ci li gën mais am na wuute ñoom ñu ne non l'an cinquante-sept la génn àddina am ñu ne l'an cinquante-huit wallahu ta'ala alam riwaayatan <laughs> mu ne la koo solo riwaayatan hmm? am na ci imaam Ahmad yablughu bihi hmm? kon loolu nag lan la loolu mooy bu ci nekk day waneen loolu mooy lu mu yëkkati la ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu mu jële ci yonent bi alayhi salaatu lay wax moom mu ne riwaayatan qaala mu ne yeneen saa sam nee na axna'u axna'u ismin 'inda Allah wa qaala Sufyaan ghayra marra axna'u al-asmaa' mu ne fii dane axna'u yi gën a torox gën a wàcc gën a doyadi ci tur fa yàlla mu ne Sufyaan nag ibnu Uyayna rahimahullah daa wax lu dul benn te ne axna'ul asmaa'i 'inda Allah rajulun tasamma bi malikil amlaak qaala Sufyaan yaqulu ghayruhu tafsiruhu shaahan shaah voilà nii la ko mooy li imaamu kii ne an-Nawawi ne qaala Sufyaan ibn Uyayna malikul amlaak mithlu Shaahanshaah al-imaamu Abul Husayn kanta moom Muslim bon imaam al-Buxaari nag mooy buntu bi da ci indi buntu bi ñaari xadiis la fi indi bii mooy bu bi mujjee bu njëkk bi axnaa ci baatu axnaa la ñëwee boobu dane haddasanaa Abul Yamaan de al-Hakam ibn Naafi' Abul Yamaan al-Bahraani al-Himsi rahimahullah gane àddina 138 génn àddina deux cent vingt et un rahimahullah qaala axbarana Shuayb mu jële ci Shuayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi mawlaam Abu Bishr al-Himsi rahimahullah génn na àddina cent soixante-deux am na wuute qaala mu ne haddathana Abu Zinad gis nañ ko sànq anil A'raji gis nañ ko sànq an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam gis nga fii leer axna al-asmaa waaw axnaa tamit mooy bi ci gën a bon afxashuha wa aqbahuha wa ahlakuha li saahibiha waaw daq toroxal tamit ki nga xamante ne moo am tur bu mel nii ndax tur bi day këpp sa kaw bu jàpp ne tur daal da ngay tudde nu la neex déedéet tur dafa am solo waaw da ñëw di sa doom nu la neex déedéet dangay ngay tànn tur boo xamante ne tur bu rafet la gisoon nañ kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuhibbu waaw gisoon nañ ci wàllu wi gàgga lu baax lu rafet waaw kon loolu dafa am solo waaw mais jël sa tur sa doom di ko tudde ay yoo xam ne yu kenn xamul waaw ma caw saay ma mooy lool noo koy tuddee sa doom nañ seet du rafet quoi parce que bon man sama tur sama doom yi wala boo boo amee doom du bari dañuy dem di dem ñu ne tudde ko loo xam ne lu ñàng la bu ko defee dina des loolu mooy desal tur wal iyaazu billaah loolu ay ay ay bokkaale yu réyangoo ak pas-pas yoo xam ne war nañ koo setal ci suñu xol yi ba mu set wecc waaw fii mu ne axna al asmaa yawma al qiyaama inda allahi rajulun tasamma malikal amlaak waaw mu ne kon bi gën bon ci tur yi gën cee torox gën a a alak boroomam fa boroom bi tabaaraka wa taala mooy waajoo xamante ne ni moom dafa woowe boppam tudde boppam malikal amlak waaw alhamdulillah ca bésa taxawaay ba kanta al imamu abul husayn muslim rahimahullah moom benn bërëb rek la ko indi moom day dajale xadiis yi indi ci ñaari version comme imaamul buxaari rahimahullahu taala rahmatan waasi'a ah, kitaabul aadaab baabu tahriimi tasammi bi malikil amlaak waaw mu ne haddathana Sa'id ibn Amr al-Ash'athi da koo jël nag ci sëriñam yu bari wa Ahmad ibn Hanbal wa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne dama koo jële ci ñetti sama sëriñ ñetti sëriñ kenn ki mooy Sa'id ibn Amr al-Ash'athi di Sa'id ibn Amr ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qays al-Kindi moom lañ gisoon keroog hadisu ibn Mas'ud bi moo ñëwoon dugg si mooy maamu kii quoi laa bëgg a wax mooy al-Ash'ath ibn Qays moo dugg si ne leen waaw maada yuhaddithukum Abu Abdurrahman yéen ana lan la leen Abu Abdurrahman di nettal ñu ne lii la ñu wax waaw ci koom nga xamante ne nii euh, waat yi ci waat yi yaa ngi koy fàttale ko waaw waaw léegi mu ne loolu man mu ne buñ ko ko waxee mu ne ci man nii la wàccoon damaa amoon sama tool sama suuf to tool ci sama suuf maag xëccoo ko sans benn waay <laughs> waaw manim jeexe woon kooku mooy maamu kii Sa'id ibn Amr ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qays al-Kindi al-Ash'athi moo tax ñu naan al Abu Usman al-Kufi rahimahullah génn àddina deux cent trente wa Ahmad ibn Hanbal beneen sëriñ bi di Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn Awf Abu Abdillah ash-Shaybani az-Zuhali al-Marwazi al-Baghdadi di imaamu waa ahlu sunnati wal jamaa nekk ñeenteelu ngiiru waa ahlu sunna mooy ñeenteelu ngiiru mooy ñool na naan Hanbali moom nii ci moom la jóge mooy al imaamu Ahmad al imaamu al-alam al-qudwa rahimahullahu ta'ala gane àdduna 164 génn àdduna deux cent quarante et un sëriñ la woon ci imaamu muslim ku ko takkoon ak moom la waaye ki ginoon takkook moom ci ñoom ñëpp sëriñ la woon ak ci imaamu Buxaari ak ñooñu waaye ki ginoon a takkook moom mooy al imaam Abu Daawuda rahimahullah mook imaam muslim mi mais surtout al imaam Abu Daawud rahmatullah ala al jamii wa Abu Bakr ibn Abi Shayba ak beneen sëriñam di borom musannaf di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al-asl Abu Bakr gane àddina cent cinquante neuf génn àddina deux cent trente cinq mu ne nag rahmatullah ala al-jamii mu ne wal lafzu li ma indi nag sama bi ci digg bi di imaam Ahmad ibn Hanbal eh, moom la kàddoom yi ma ko jàngale man Muslim moom laa indi fii mu ne qaala al-Ash'asi mu ne Sa'id ibn Amr bële al-Ash'asi moom nii la ma wax bam ñu koy jàngal dañu nu axbarana xabaare nañu imaam muslim day toppatool parce que dafa fideloon ci ku sëriñam yi ku nekk ba nga koy jàngal xadiis ñi nga waxe woon mu ne euh, wa qaala al-aaxaraani kanta ñeneen ñaar ñoom dañ ne xaddasanaa ñoom kaddu gi ñu utiliser mooy nettali nañu Sufyaan ibn Uyayna gis nañ ko sànk alayhi an abi zinaad gis nañ ko an gis nañ ko an abi hurayrata radiyallahu anil an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna axnaa asmin inda allahi rajulun malik al amlaak zaada ibnu abi shayba fi riwaayatihi laa maalika illa allahu azza wa mu ne ibn abi shayba daa yokk moom ci ni mu ko solowee dane laa maalika amul buur hein amul ku moom illa allah ku dul yàlla azza wa jalla dëgg dëggi mooy ki nga xam ne moo moo màgg moo tedd moo tedd te moo màgg qaala al-Ash'athi mu ne Kantaas sama sëriñ bu mu njëkk bi Sa'id ibn Amr mu yàlla al-Ash'athi moom dane qaala Sufyaan mithlu Shaahanshaa lii la Imaam an-Nawawi di wax ne qaala Sufyaan ibn Uyayya malikul amlaak moom mithlu Shaahanshaa mu ne moom nee na Sufyaan mi ko jàngalee dane loolu nag mu ngi mel ni mooy Shaahanshaa bi nga xam ne moom lañ doon woowee kesroye yi euh, euh, euh, kayaasi kay kay kayaasi ay fële ca bilaadul furs wal iyaadu wallahi billah mu ne wa qaala ahmad ibn mu ne sama sëriñ bi imam muslim ba léegi lii dem mooy wax mu ne sama benn sëriñ ahmad ibn hanbal moom rahmatullah alayhi mi mu indi ay kàddoom fii nee na sa'altu aba amr damaa laaj boroom xam-xamu lugha bu bi abu amr rahimahullahu taala rahmatan dama ko laaj ci waaw ax moom lu muy tekki <laughs> waaw waa Axnaf moom ah muy Abu Amr mooy Ishaq ibn eh, Mirar dañuy wax Mirar hmm, comme Qital waaye dañuy wax Marrar tamit ah comme Ammar comme ni ko Imam An-Nawawi waxe ci Al-Minhaj ne moom Abu Amr bi hada huwa Ishaq ibn Mirar ala wazni Qital wa qila Marrar bi fathi bi fathiha mooy miim bi wa tashdid ra ka Ammar ah, wa qiila bi fathiha mooy miim bi nga def ko fata maska kaw wa taxfiifiraa maraar ka ghazal mu ne loolu lépp day tur turam bi dañ ko koy woowe dañ ko koy euh, doptoo di ko takke mu ne wa huwa abu amr mooy abu amr al-lughawi boroom xam-xamu làgg ben nahawi boroom xam-xamu grammaire al-mashhur aussi bi mu ne walaysa bi abi amr shaybani ah, kii bokkul abu amr shaybani de bu ko jaawale kii mu ne zaaka koo kee te ma tudd nii taabi'iyun kooku taalibi te kii bokkul ak kii du ko tuufiya moom génn na àddina qabla wilaadati Ahmad ibn Hanbal laata imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal di gane àddina moom génn na kon du ko kan bu ko jaawale wallahu te bi aalam moo gën a xam hmm? kon mu ngi noonu Allahu akbar waaw kon ñii lii la al imaamu nii la ko ënde mu ne wa qaala Ahmad ibn Hanbal kon imaam Ahmad ibn Hanbal ne sa'altu Aba Amr damaa laaj Abu Amr moom rahimahullah an axnaa ne ko waa axnaa moom lu muy tekki fa qaala awda mooy ki gën a doyadi ki gën a tegu ci suuf gën a wàcc loolu la mooy tur bi gën a fa yàlla mooy ki tuddee turam boppam malikul amlaak buuri buur yi <laughs> ah, léegi kon xadiis baa ngi léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax li nga xamante ne xaraam goo xam ne moom lañ xaraam nit ki non seulement yow yow tamit nga koy woowe koo xam ne nit ab buur mooy buur bi di ko woowe boppam ba pare forcer nit ñi ne moom lii boobu wala mu mu ko tudde boppam waaw tasamma mooy loo xam dafa woote tasamma bi saahan saa wala malikul muluk le roi des rois buuri buur yi hmm? le king des kings <laughs> waaw yooyu loolu non seulement dafa xaraam ci moom mais yow tamit nga koy woowe bu boobaa xanaa ba mu def ke ne waa ji dalaa boo ko deful boo ko waxul lool mu faat la voilà loolu dañuy préserver li nga xam ne mooy sa bakkan rek waaye moom nga xam ne nag ah lii de fa mani turra moo ma ci dugal <laughs> waaw lor daal ak contrainte sous contrainte laa koy defee waaw te inna allaha tajaawaza lii an ummati al wan nisyaan wa mastukrihu alayhi leneen saa sala wax inna allaha borom bi tabaraka wa taala tajaawaza lii pardonnel na ma jéggalal na ma ngir man ñan la pardonné sama xeet alxata li nga xam ne fóot la njuumte wan nisyaan ak loo xam ne dañ ko fàtte wa mastukrihu alayhi ak loo xam ne ngeen ci obligé man nag dama cee toll ci loolu mais nag sama xol moom fasuma mukk ne kii mooy malakul muluk parce que kooku mooy allah waaw kon loolu mooy fii lan mooy wane ne dafa xaram yo imaamu Nawawi ne baabu taxriimi mooy li yoneen saa sax inna axna li gën a wàcc torox gën mën a alak borom loolu mënu nekk loo xam dañ naan dañ koo si kefe isman inda allah malikal mu am la kon kay loolu dafa xaram <laughs> waaw loolu mooy wone moo tax imaamu Nawawi ci al-Minhaj rahmatullahi alayhi mu ne ah wa'lam anna tasammi lan na tasammiya bi hada al ismi haram mu ne xamal ne kàddu gii ñëw ci xadis bi di ko tuddoo di ko tuddee sa bopp wala ñu la koy tuddee ngay nangu wala yow ba koy woowe nit loolu xaraamun dafa xaraam wa kadhalika naka noon at tasammi di wóoyu di tudde sa bopp bi asmaillahi taala al muxtassa bihi mooy jël turu yàlla yi nga xam ne mi nga xam ne moo tedd ta kawe mi nga xam ne daf ko jagoo comme ar nga naan maay rahman sa waay noo tudd Rahman Ndiaye wala Rahman Thiaw wala rah déet loolu dafa xaram ganaan lan Rahman Thiaw fat yow dangaa wéradi <laughs> wallaay Rahman Ndiaye <laughs> Rahman si la <laughs> non dafa xaram wal Quddus ak Quddus waaw ak al ak xaaliqul xalqi boroom bind ki bind mbindeef yi nga ñëw tudde sa bopp man maay xaaliqul xalqi Ndiaye déedéet loolu daa xaram non wa nahwiha yu mel noonu loolu dafa xarama ah. eh, attention ah, c'est pas ay yoo xam ne dañ naan bon waa jii dañ koo siib non dafa xaram laa wax <laughs> comme shahanshah bi walla ñenn ñi naan waa yow xam nga shahanshah <laughs> eh, imaamu Nawawi moo xam nga imaam eh, ahad ki Sufyaan rahimahullah dane shahanshah waaw <laughs> hmm? mu ne imaam alxaam na xajar bi muy tudd lii mu ne lii nag euh, euh, ne comme misle shahan shah bi imaam Sufyaan wax mu ne fara àlla amaana Sufyaan qaalahu marra naqlan wa marra min qibali nafsi mu ne mën na nekk ne imaam Sufyaan ibn Uyayna lii da koo soloo ci loo xam ne lu mu toxal la de ba ci yoneen saa salaam waaw loolu mën na nekk hmm? euh, benn yoon mu wax ko toxal ko beneen yoon mu wax ko jëli ko ci ci boppam mel ni ku ko dégg foog ne moom moo ko wax mu ne ndax loolu waqad axrajahu al-Ismaa'ili min riwaayati min riwaayati Muhammad ibn Sabbah an Sufyaan misli wa zaada misla zaalika waaw nee na ndax loolu imaam al-Ismaa'ili soloo na ko ci yoonu riwaaya Muhammad ibn Sabbah mu jëloo Sufyaan yu mel nii ba pare mu yokk ci yeneen hmm? mooy eh, mooy sha wa shahan shah waaw ah wa shahan shah mu ne nag waqad ta'ajjaba ba'du shurrah min tafsir Sufyan ibn Uyayna al-lafzatu al-arabiyya bil-lafzati al-ajamiyya wa ankara dhalika akharun wa huwa ghaflatun minhum an muradihi wa dhalika anna lafza shahan shah kana qad kathura at-tasmiyatu bihi eh, qad kathurat qad kathurat at-tasmiyatu bihi fi dhalika al-'asr fa nabbaha ala anna al-ithma alladhi warada al-khabaru bi zamnihi la yanhasiru fi malikil amlaak bal kullu ma adda ma'nahu bi ayyi lisaanin kaan fa huwa muraadun bi zamm wa yu'ayyiduhu dhaalika annahu waqa'a 'inda at-Tirmidhi mithlu shaahan shaah wa qawluhu shaahan shaah huwa al-mashhuur fi riwaayaati haadha al-hadiith al-imaam al-haafiz an-Buxaari al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ne waqat ta'ajjaba te kat wóolu yéemu na ci ñiy sura ñiy saraa xadiis bi <laughs> waaw naan way man de man Sufyaan man Ibnu Uyayna man netta man man firi gi mu firi malikal amlaak ah, nga xam ne en arabe la mu koy mu koy firi ci perse waaw mooy ajam ya gële mooy làkk bu dul arabe bee ba pare ñenn ñi daal di koy bañal lool sax mu ne te loolu ak def defe la la ci kooku yee di ko bañal loolu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ne loolu njuumte la waaw ci li nga xam ne loolu la ci Sufyaan jublu ndax kàddu kàdduk Shahanshah loolu dafa bari woon ñu ko tuddoon ci jamono joojee waaw léegi nag muy leeral que ni attention waaw kàddu gi nga xam ne moom la yeneen saa sa wax mooy malikul amlak loolu nga xam ne moom la ŋàññ ne moo gën a bon moo gën a mën a alak moo gën a torox moo gën a wàcc ci tur yi fa yàlla loolu yemul ci kàddu gi naan malikal am la kese ah, buur yi buur yi ci arab waaye loolu du kàddu book il faut mu nekk en arab waaye lépp luy joxe maanaawam ci làkk bu mu man di doon moom laa la doon wax ci wolof yi boo ñëwee naan buur yi buur yi xam nga waxoo arab bi mais ça ne veut rien dire c'est waaw làkk ko ci làkk bu la <laughs> bay boo fi newoon ma laaj la ne la gérer ci gérer ananam ngeen di waxe malik wàllu am laak <laughs> waaw mooy nga wax ko ci yooyu yëpp c'est la même chose waaw waaw lépp bépp làkk boo xam ne mooy maanaa bi lii la loolu moom la yeneen saa salaam xabaar bi moom lay ŋaññ waaw waaw mu ne te leer na li koy dëgëral mooy li rot ci imaam sunan Tirmidhi mu ne mithlu shahan shah mithlu han sha waaw parce que foofu <laughs> non daa am ñoo ne ñoom dañoo kii quoi waaw mooy dañoo am problème quoi